alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jam'i maa farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa fi albaabil awwal fil xalq. wajaahidin nafsa imtisaalan litakun kalimatu amrillaahi ulyaa yaa fatiin. kon sëriñ bi waxoon na. é yow yaa fatin yow buy xellu yow mi ñaw wajahidi an nafsa xareel ak sa bakkan imtisaalan waxoon nañ la bakkan kenn du ko xareek say xalaati bopp képp comme li dal bouddhiste yeeg ñooñ naan dañuy def ay ay ay ay kii waaw dañuy toog di def ay kii spirituel ay retrait spirituel di wéet nee nañ ngir noot seen bakkan mais loolu génnewuleen ci taxul ñu nekk ay ci safara buñ deewee ci noonu waaw ndax laa yasma'u bi li yonent bi saa saam wax bu dee chrétiens yi yahud yi lay wax lee moom ñeneen ñi moom jaru noo wax mu ne kenn te tuddoon nañ ko fan yee comme ne sax imaam muslim ak yooyu rahmatullah alayhi amul benn laa yasma'u bii du ma dégg dégg sama message yahudiyun wala nasrani ab yahud wala nasrani thumma laa yu'minu bii te gëmul li ma fi indi gëm ne yàllaa ma yónni comme ni mu yónnee yonent yi fi woon te dañoo war a jaamu borom bi tabaraka wa alayhimu salaatu wassalaam illaa lu dul ne waajooj min ashaabi naar ci wa bu deewee noonu min ashaabi naar ci waa safara la boobu kon nag affaire bi du xeex eh, bakkan il faut borom bi bind bakkan xam nga waxoon na la keroog bi mu lay wax seytaane ñara borom bi moo ko bind bind na boo ci bëggee mucc demal nga ñaan ko fast ista'in bihi ñaan ko ndimbal na ko noonu bakkan tamit lool la nit ki taxaw fii bëgg laa àtte ñàkkal di jaam ni yow ndax am na ndombo tànk li ngay njëkk a def ñaanal sa borom voilà boo bëggee mu défendre la nga door a seet leneen loolu mooy njëkk léegi nag mu ne kon ah wajaahidin nafsa xareel ak bakkan nga ne nu ma koy defee mu ne imtisaalan mooy di làmboog ndigalu borom bi waaw waaw li takkuun ngir mu nekk kilmatu amrillah muy baatu borom bi tabaaraka wa taala ulya muy féete kaw yow mi nga xam ne yaa fatin waxoon na yaa fatin yow mi ñaw te am xel xareel ak moom waaw te booy xareek moom manoo koo xaree ci lu dul alquran ak sunna di ko def di topp ndigal yi sori tere yi te yàlla képp tax bés boo defee lool am ci yéenee li suñu bor yonent waaye saa saabu wax ne man biñ koy laaj naan ko waxoon nañ ko fi tamit ar rajulu yuqaatilu shujaa benn waaye ngii de day xare ndax ñu ne sawaay é eh, sawaay c'est un guerrier c'est un zoro voilà ah kii moom day xare li takku li yura makanahu inda an-nas waaw ngir ñu gis ah ki nag sawaay nag ndeke vraiment ah sawaay nag guerrier la ngir ñu gis daal galon yi mu am grade yiñ ko takkal mu rangele ko ci saal bi ku ñëw gis bala moo am lu ko bégloo nga ne ko waa moom moo waay mon <laughs> mais bii foo ko amee woon <laughs> ah! <laughs> boobulu c'est le général de Gaulle moo ko takkal waaw ah, c'est le tigre le Clémenceau moo ma ko takkal alaha kii moo ngi mission des nations unies au Congo fa lañ ma ko dóore nii fa lañ ma ko takkale waaw am na ñoo xam ne ñoom looloo leen neex waaw léegi nag ñu en tout cas ñu laaj ko ñu nekk ñenn ñi moom xadaban ndax dañoo mer ñenn ñi xamiya parce que fii lañu bokk dañoo laal waaw même bu dee dañ koy mbubbal mbubbal diine yàlla xam ne ki ki nga xam ne moo wax dëgg parce que bi ñuy saagal islam di wax yonent bi aleyhi salaatu salaam lu ñaaw fii lañu toog li gën a tar lu ab wolof di wax mooy koog daa rek waaye buñ ko laajalee ab sëriñam te sax léeg-léeg sax waa ji laalu ko de moom moo jàppale waa ji da koo laal wala sax muy dëgg waa ji wax na ci sëriñam lu dul noonu mu pare xar suuf si waddal asamaan ak suuf ne nag ndax ci jihaad la ne te ndaxa sa sëriñ boobu lu mu am ci yonent bi aleyhi salaatu la jaar biñ ko fi waxee démboo njaay li gën màgg li nga wax da ne kook daa repp léegi ñu wax sa sëriñ yow nga bëgg a waddal asamaan ak suuf xam nga ne kooku yow sa gëm yonent bi aleyhi salaatu salaam wallaahi des te sa sëriñ mere na la ci lool nga def sangam yow li gën a loo wax li gën a màgg loo wax mooy gaa repp kantaa ñu tudd ko moom moom mi nga xam ne sëriñ jàpp te lool mooy yama jàppul ne moom ci kanam yonent bi aleyhi salaatu salaam dara la ndax du dara ci kanamam waaw yonent bi sa sa amul mbindeef du yonent du keneen koo xam ne borom bi tegal mooy jegeel na la waxuma la dara wewam kese amul kenn gisul poussière waaw yow sa sëriñ bi gis la ñu tudd sang ba la sa yoon newu ci li nga li gën a màgg mooy daa rek léegi moom ñu tudd ko moom ci lu dul noonu nga bëgg daaneel asamaan ak suuf toj dëkk bi parce que moom ñu tudd xamal ne sa sëriñ bi moo la njëkk a mere yow waaw sa sëriñ bi foo man di bokk moo la njëkk a mer waaw léegi nag ñenn ñi tudd ko nag naan lay bubbalu ko lislaam ak jihaad ma ne borom bi xam na voilà moo tax biñ ko laajee yonent bi alei saatu salaam siggi waaw waaw hadis sayna abu musa al ash'ari radiyallahu ta'ala nekk saxiixayn mu siggi yëkkati bopp bi waaw léegi mu ne man qaatala mbir mi daal lii la tontuwul naan kee wa kii wa kii daa wax lu général ku nekk xoolal sa bopp fii est-ce que yow la ngay yëngoo ko di ci kër këree ko tël tëlee di ci xare di ci def ay effort est-ce que loolu yàllaa tax mu ne man qaatala képp ku xare li takku na ngir mu nekk kalimatullahi baatub yàlla bii di shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam képp ku xare ngir baat boo bële hiyal ulya féete kaw leneen lu dul kalimatu laa ilaha illa allah mooy ñuy doxal sharia boo bële mu féete kaw ay ñoomin laïcité ñoomin yeneen yéeg yépp noot leen féete leen kaw ku xare ngir loolee fa huwa waajoo jële fii sabilillahi moo nekk ci yoonu yàlla azza wa jalla moo tax kon sëriñ bi ne ah kon nag yow kon xare boobu du xare fële ci ci ci ci ci ci terrain de guerre bi rek de fi ñuy jamantee jaasee ko dóorantey pistolet ki ay tomahawk ak bombu intercontinental waaw missile intercontinental du foofu kese de waaye sa bakkan bii cookil ak moom xareel ak moom un xare sans fin waaw waaw ngir mu nekk kali kalim kilmatu amrillahi waaw baatu borom bi taba mbiru borom bi bi laa ilaha illa allah wul islaam bi muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ul yaa mooy fiite kaw yaa fatin yow ki xellu yow ki nga xam ne yaa ñaw xel yaa muus ba léegi mu lay wax ci wàllu bakkan mooy ñetteelu mbindeefu yàlla mi nga xam ne jaam bi war na koo moytu mu ne wa xaasibanaha kulla lahdatin abad yaysur xisaabuka gadan inda samad mu ne wa xaasibanaha ngàllawaay dee ko xisaab bakkan kulla lahdatin instant bu ne cersu bu ne dee ko fuglu di ko saytu di ko xisaab waaw waaw abad ba faw moo tax ma ne la woon gis nga ay iblis ak façon yi distraction la ñuy bañ distraction nga dee porox ndoll la bu ñuy jaar ay sàcc lañ ñoo xam ne dañoo taxaw fii di la xool ñoom moom ma mooy wee neen la iblis en amul beneen soxo so euh, soxlaal amul beneen soxla lu dul yàqal la amul lu dul xarek yow amul beneen soxla loolu kese mooy soxlaal ñoomi bakkan ñii di ko jàpp nga xam ne ñoo koy jàppale ci mbir bi ñoom lay jaar ñoomi noonu lañ mel moo tax mu ne dee ko xisaab laa wax waaw instant bu ne ba faw boo ko defee yar su ya yay sur dina yomb xisaabu ko sa xisaab yow xisaab ko moom ci àddina pour yow ëllëg boo ñëwee yow mal qiyaam sa borom war laa xisaab sa xisaab daal di yomb sa àtte waaw daal di yomb xadan ëllëg inda samad fa bi nga xamante ne nii moom la ñépp aajowoo azza wa jal mi nga xamante ne mooy ki nga xam ne mooy àtte jaam yi ëllëg allah mu ne wa laazimi nafsa bi dikri lmawti wa hawlihi maa ihtirazi lfawti xam naa loolu dañuy bàyyi bii di ñëw insha allahu taala ba léegi ñu ngi ci baabun fil al baabul awwal fil xalq